mooy laayaab juróom ñeent bi ba ni nga xamante ni mooy ñaar fukk bi ak juróom loolu ba foofu noon boroom bi tabaaraka wa taala daf ci nettali li nga xam ne mooy ghazwatul ahzaab muy xare bi nga xam ne moom lañ tudde al ahzaab mu siiwe beneen tur di al xandaq léegi nag ñaari laaya yi ci tegu muy laaya ñaar fukk bi ak juróom benn ak ñaar fukk bi ak juróom ñaar mu ciy nettali li nga xamante ne mooy beneen xare bu ci tegu te dafa lëkkalu xare bi muy ghazwatu bani qurayza muy xare bi nga xam ne moom la yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi xare woon ak yahuud yi dëkkoon ci Medina ñenn ci ñoom te nekkoon waa sow waa banu qurayza ñooñu noonu ndax xare boobu dafa lëkkoog bii loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim yu siyar yi wal maghazi di nettali li nga xam ne mooy siiraay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak xareem yi ñoom am na ci ñoo xam ne ñaari xare yi dañ koo def benn muy ghazwatul xandaq di ghazwatul ahzaab ak ghazwatu bani qurayza dañoo jàpp ne benn la mooy dañ koo boole ndax dafa jóge mooy li waral xare bi moo waral bi ci des te ñoom ñi nga xam ne ñooy yahuud yi comme que dañ doon jàppale ñi lay doon xare fële ci ahzaab looloo tax waaye am na ñu bari ñu ëpp nag dañ koo tàqali loolu moom la ñuy gis nag léegi nag mooy gis nga defoon nañu benn mbëmbëstal ci wàllu xare yi kon moo tax loolu duñ ci ñëwaat insha allahu taala léegi al ahzaab bii muy xare bii nii nga xam ne moom lañu war a gis lan moo waral ñu koy tudde al ahzaab loolu mooy li njëkk te moom lañ tudde saar bii al ahzaabu li tax ñu tudde ko noonu waxoon nañ la bi ñuy tàmbale na ahzaab mooy plurielu xisb mooy lu ñu baril xisb mooy benn ahzaab mooy ay kuréel yu bari mbooloo yu bari loolu nag li ko waral mooy li nga xam ne dinañu ko tudd léegi mooy comme ni nga xamante ne nii noonu la ko al imaamu ibn Isaaq rahmatullahi alayhi nettali waaye na ko noonu beneen sëriñ ci wàllu waa ahlu siyar wal maghazi di al imaamu muusa ibn uqba fa innahu kaana thiqa moom la seydina imaamu maalik rahmatullahi alayhi doon wax ndax moom imaam muusa ibn uqba bi mook imaam maalik ñoo doon dundandoo waaye moom moo ko magoon waaye dafa nekkoon ku dëgër te bokk na ci góor ñi nga xam ne dañ leen di fekk ci saxiix yi moom mii di imaam Muusa ibn Uqba boo demee ci saxiix imaamul Buxaari yi da ngay dégg muy jële ay xadiis muy jaar ci Seydina Muusa ibn Uqba bii moo tax moom moo gën a dëgër imaam Ibn Isxaaq même bu dee imaam Ibn Isxaaq moo gën a siiw mais moom nii moo gën a dëgër moo tax imaam imaamu Maalik doon wax naan maa ngi leen di dénk li nga xam ne ku bëgg a jàng xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam maa ngi leen di dénk ngeen jànge ko ngeen ngeen jàng li nga xam ne mooy magazi yi téere yi nga xam ne ak li ci imaam Muusa ibn Uqba daal di bind ndax fa innahu thiqa moom ku wóor la mooy ku dëgër la te al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal boroom giir bi moom ginnaaw ñoom la ñëw waaye moom it da doon wax ne aleykum bi magazi Muusa ibn Uqba fa innahu kaana thiqa da doon wax moom imaamu ahmad boroom ngiiru xambali rahmatullahi alayhi maa ngi leen di dénk li nga xam ne mooy xare yi Muusa ibn Uqba yi rahmatullahi alayhi fa innahu kaana thiqa ndax moom ku wóor la woon ku dëgër la woon moom ak imaam ibn Isxaaq comme niñ ko nettalee waaye fii li ëpp li ñuy wax nag mooy li nga xam ne imaam ibn Isaaq moo ko nettali li tax ñu tudde ko al ahzaab imaam ibn Isaaq rahmatullahi alayhi mu ne ndax li ko waral mooy dafa am benn mbooloo ci yahuudu Xaybar yi te yahuud yooyu noonu muy tudd nii Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam lañu dëkkoon fa lañ nekkoon def seenu caay-caay yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi woon leen génne te lool gisoon nañ ko mooy waa banu nadir mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo leen génne woon moom lañ gisoon ci suuratu safi bi nga xam ne mooy saar bi nga xamante ne nii xashri voilà suuratul xashri bi nga xam ne moom la mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma doon tudde naan suuratu bani nadir suuratul xashri ba ko taalibe bi Saciid ibnu Jubayr radiyallahu anhu ne ko suuratul xashri mu ne ko waxal suuratu bani nadiir kon loolu noonu nag ñoom lañ fa génne woon ndax caay-caay gañ defoon te loolu waxoon nañ ko ba ñu nekkee ci saar boo bële léegi nag seen kilifa ya di ki nga xamante ne nii mooy Sallaam ibn Abil Huqayq ak ki nga xam ne mooy Huyay ibn Akhtab ñoom ñépp an-Nadariyaan ak Kinaana ibn Abil Huqayq bokkoon ci waa Banu Nadir ak Hawza ibn Qays al-Waa'ili ak Abu Ammar al-Waa'ili ak beneen mbooloo bi ak ñeneen ñu bari ci seen mbooloo yi waa Banu Nadir yoo yële ak ñoom ñoo jóg daal di dem daal di ñëw dem ci waa Quraysh comme que dañ leen a génne woon Makka loolu fële Medina loolu nag masula deñ di nekk ci seen put gi ñu jàppal ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di dem nag ci waa Quraysh comme xam nañ ne ñooy noon yi gën a mag ñoom ak yahuud yi ci yoneen contre yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu daal di dem nag ci ñoom waa Quraysh nag ne leen ah ñun nag dañoo ñëwoon waa Quraysh ndax nag di leen woo ngir bëggoon daal yéen Abu Sufyaan yéen Ikrima ibn Abi Jahlin yéen ñi nga xam ne yéen a jiite Quraysh te gis ngeen li leen Seydina Muhammad teg alayhi salaatu wassalaam ci faat gu mag jim leen faat Badar ak yooyu dem ngeen Uhud xare ngeen Uhud waaye des na ba léegi mu ngi dund ak ñu ponkali saxaabaan yi léegi nag dañ leen di woo ngir ñu def benn coalition mooy boole suñu doole ngir dal ci moom mu jeex benn yoon quoi bu ko defee ñun fii ci pays bi ci réewu arab yi fii ñu nekk ci jàmm léegi nag bi nga xamee ci lañ wax noonu ngir ñu déjjati ko daal loolu daal mooy objectif bi mooy li ñu tax a jóg ñu boole suñu doole ngir déjjati ko léegi nag waa Quraysh ñoom Abu Sufyan ne leen ah yéen mbooleem yahuud yi yéen kat da ngeen a nekk ñoo xam ne borom bi joxoon na leen ay téere ci jiitu muy tawraat léegi nag te yéen yéen a ñu gën a xam li dox suñu digganteeg suñu mbokk mii di Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy wute bu rëy moo dox suñu diggante ndax nee na liñ ne woon baaxul te indi na fi diine ju bees léegi nag dañ leen di laaj ndax suñu diine suñu tëralin suñu dundin suñu doxin wi ñu nekk fekkoon ci suñuy maam est-ce que moo gën wala dundin wu bees nii diine bu bees gii mu ñuy woo yahuud yi ne ko waaye yow ma ne yéen yéen a gën diine waaye ci la borom bi wàcce woon alam tara ca suuratu li nga xamante ne nii mooy saar ba nekk ci suuratu euh, euh, euh, suuratu nisaa bim naan alam tara ndax gisuloo gaa yi nga xamante ne nii ila alladina utu nasiban min alkitab ñi nga xam ne dañ leen a jox benn cër ci téere bi ñoom yu'minuuna ñuy gëm bil jibti mooy ci li nga xamante ne nii wa taaxut xam nga aay yi gisoon nañ ko bi ñu doon gis li nga xamante ne nii mooy seen mbokk ma nga xamante ne nii bandi bu mag ba en tout cas bi ñu demee daal ñu gëmloo waa Quraysh ne yéen a nekk ci dëgg léegi nag ñu ñëw daal di nax kii daal di fexe daal ba convaincre ba yëy nopp waa Quraysh ba waa Quraysh ñoom loolu rek lañ yàkkamti woon ku leen jàppale ci ñu xeex ak yonent mi alayhi salaatu wassalaam léegi nag ñu daal di d'accord mu jox leen seen kàddu léegi nag ñoom ñu ne nag léegi may leen ma yéen mbooloo yahuud yi ne may leen ñu tamit ndax bëgguñu muy ñun rek ñooy xeex ak moom léegi nag ci lañu demee ci ñoom ñooñu mbooloo miñ la tuddal sànk ñoom Huyay ibn Akhtab ñoom Kinaana ñoom Sallaam ibn Abil Huqayq ñoom Hawdat ibn Qays ak Abu Ammar al-Waayili alayhim min allahi maa yastaxiquun ñu dëkkal dem nem Quraysh may leen ma ñu dem ci beneen tribu bu mag waaso bu mag ci arab yi boo xam ne ñoom it ni ñu bañe woon l'islam muy waa Ghatafan ñu daal di dem ci ñoom waa Qaysu Aylaan daal di dem ci ñoom nag ne leen nag wax leen li ñu wax Quraysh léegi nag ne leen waa Quraysh sax d'accord nañu ne dinañ ànd ak ñun ñu dem dijjati Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam Medina léegi nag waa Quraysh nag daal di kontaan ñu mooy waa Ghatafaan kontaan léegi ñu dem léegi nag dajale ñi nga xamante ne waa Ashja waa Ashja tamit mooy beneen waaso la woon ñoom itam ñu daal di leen boole ci mbir yi wag wag waa Banu Murra gaa yooyu yépp ñu daal di leen boole ngir lan ak mooy ngir ñu dem daal di féete ji te ñoo ñépp waa Banu Murra waa banu fazaara waa ashja ñii ñépp foofule ci côté Ghatafaan noonu le nga xam ne Ghatafaan la woon mooy dafa rëy am ay waasu ci biir ak gaa yooyu léegi nag ñu dajale leen ngir lan ngir nag ñu daal di dal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñépp ñu d'accord après ginnaaw gi ci gi la ñoom mbooloo moomu Huyay ibn Akhtab daal di dem ca mbokkam ya des Medina xamoon nga waxoon nañ la ne Medina dafa amoon ñetti waaso yahuud yu fa newoon waa Banu Qaynuqa waa Banu Nadir ak waa Banu Qurayza waa Banu Qaynuqa moom ginnaaw Badar la leen fa yonent bi alayhi salaam jóge ndax caay-caay guñ defoon lool tuddoon nañ ko ak waa Banu Nadir gisoon nañ ko comme liñ la wax ci saar biñ gisoon noonu suuratul Hashr waa Banu Qaynuqa waa Banu Nadir waa génne woon nañ leen waa Banu Qurayza ñoo fa desoon muy doomu Qurayza yi ci yahuud yi ñooñu nag léegi ah, ah, kii Huyay ibn Akhtab daal di dem ci seen kilifa ga daal ci gàttal fexe moom it yëy nopp bi ba ba kooku it ne moom it d'accord na ngir xotti ñàkk a respecté li nga xam ne moo doxoon digganteem ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wàllu ay accord yoo xam dañoo waroon a jàppalante te benn seen noon du ñëw di jóge ci biti di dal ci ñoom lu dul ne dinañ ko jàppale lool nag ñu fexe daal ba yëy seen nopp bi léegi ba kooku moom kilifa ga daal di bàyyi li nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne léegi moom bàyyi na li nga xamante ne nii xotti la doxoon digganteem ak ki nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Ka'b ibn al-Asad Ka'b ibn Asad al-Quradi ne woon kilifaay waa Banu Qurayda léegi nag ci noonu nag ci lañ amee nag benn mbooloo mu rëy mooy gis nga waaso yuñ boole Quraysh Ghatafan ci waa Ghata waa Ghatafan ñu jële ci ñi nga xamante ne mooy waa waa Banu Fazara ah ñi nga xamante ne nii da baale bu waa banu murra ak waa ashja ak ñoo ñépp ñu boole leen ak ñi nga xam ne yahuud yi nekk biir Medina nga xam ne ñooy moom ay nooni biir la ñuy nekk léegi nag ñu dajale loolu lépp lañ dajale yow di nekk Medina ñoom du ñu génn dañ fay nekk waaye après la ñuy def li ñuy war a def bu waa Quraysh ak waa Ghatafan ak mboolooy arab yi ñëwee fii ci Medina léegi nag mbooloo yooyu ñu defoon ba ay ay ay ay mbooloo nag daal di ñëw ngir déjjiti ngir dal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam biir Medina lool moo tax ñu tudde leen al ahzaab léegi beneen tur bi al xandaq léegi nag loolu dinañ ci ñëw waaye mooy léegi ginnaaw bi ñu xamee fi tur bi jóge mooy kon léegi ana ban at la am ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak li ci tegu loolu lañuy gis ci jotaay yii di ñëw wallahu ta'ala alam